suñu jotaay bi weesu bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci qissatu islaami sayyidina Umar ibn al-Khattab taala anhu nekkoon ci nettalib dugg ci diine sayyidina Umar ibn al-Khattab taala anhu gisoon nañ version bi ci njëkk muy bi nga xam ne moo bari yoon yooyu di neuf yoon yi nga xam ne yu ci ñëw di nettali même histoire bi même bu dee ne contenu bi gis noon nañ ne contenu bi bari na ay wuute li nga xam ne moom lañu dëppoo ba tax ñu ne loolu mën naa tax ñu dëgëralante mooy le fait que Seydina Omar radiyallahu anhu génnoon doon dem ne day dem faatu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ba dajeeg Nu'aym ibn Abdillah an bi ñu gisoon radiyallahu taala anhu mu ne ko yow boo amee looy def ana foo jëm mu ne ko damay dem rey sayyidu euh, Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaakaar nga ne waa banu Haashim banu Abdi Manaaf dina ñu la bàyyi ngay dox ci kaw suuf fekk yow rey nga seen mbokk moomu di Muhammad alayhi salaatu wassalaam ba pare ne ko sa waa kër yow am nga pro yow sa jëkkër yi sœur ak sa sœur tuub nañu loolu noon ba mu dem ba fekk fa la nga xam ne histoire bi ñu demee ba ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuub lool mooy li nga xam ne moom la riwaaye yi bokk même bu dee ci biir am na ay wuute waxoon naa la ne lool bokk na ci ñi ne comme que lépp a daif am na nag riwaaye boo xam ne sax moom daanaka euh, mooy bu ibn Aïd biñ doon wax ndax waxoon nañ la ne moom ibn Aïd ci yoonu al-Walid ibn Muslim moom mu ne xaddatani Abdillah ibn Umar riwaaye bii naroon naa bu continuer woon day nekk riwaaye boo xam ne bu dëgër la waaye dañuy gis ne ci fan la abu muhammad ibn zayd ibnu abdillah ibnu omar di bàyyi muhammad di doomi zayd zayd boobu di doomi abdillah ibnu omar moo tax riwaaye boobu noonu bu continuer woon ba amaan na moom moo ci naroon a boo gisee nii mooy dafa nekk moom riwaaye bi àggul euh, riwaaye yooyu noonu waxoon nañ ci ba indi woon bi nga xam ne moom lañ ci tànnoon muy bi jaar ci imaam ibn isxaaq raximahullahu taala léegi nag tey mu dese ñu waxoon naa la ne loolu benn la waxoon naa la tamit ne imaam az-zahabi raximahullah moom dane matn bi munkara la ma munkar la mooy ne riwaaya bi wax ci islaamu seydina omar bii bi ñu waxoon mu ne munkar la mooy ab dayif daldi solo loo xamante ne nii ñu wóor ñi solowuñu ko waxam jooju nag waxoon naa la ne moom yoon yu bari yi moo tax ñi ko dëgëral daldi ne xa loolu day wane ne am na cosaan te muy dem bu lu mu kawe kawe ci xasanun bi xayrihi la mën a nekk mooy dañ koy nangu ndax yeneen yoon yi mais bu dee benn benn par benn loolu daanaka du nekk loo xamante ne nii lu wér la waaye dafa am beneen riwaaya boo xam ne euh, imaam muhammad ibn isxaaq raximahullahu taala da ko solo ci ba léegi ci dugg ci lislaamu sayiduna omar ibn alxataab mu ne moom imaam ibn isxaaq boo xam ne version la boo xam ne bokkul ak neuf yi ñu gisoon ak yooyu pour wan le ne euh, tuubug Seydina Omar ibn al wax yi def ci bari comme ni ma ko waxe woon te am na beneen riwaaya boo xam ne bu bokkul ak bii may nar a cité bu Seydina imaam Ibn Ishaq rahimahullah imaam Ibn Ishaq mu ne moom riwaayam bu njëkk bi ñu gisoon bii weesu boobu moom dane woon wa kaana islaamu Omar fii ma balaghani te dugg ci lislaamu Seydina Omar ci li ma jote li agsi ci man ci waa ci xam-xam mooy mu nettali nga xam ne isnaad boobu isnaad bi dafa am rupture bu rëy rëy ndax waxul moom fekkewul mbir yi te waxul ci kan la ko jële ca fin ba nag bi mu paree dane woon fa haada fa haada xadiisu ruwaat min ahli lmadinati an islaami omar bn alxataabi xiina aslam mu ne nettali bii ma nettali man maa ngi ko jële mooy ne même bu waxul réellement personnellement tudd leen nee na waaye xam nañ ci ban dëkk ci waa ñan la jële wax ji mu ne lii mooy xadiisu ruwaat yi solookat yi min ahlil madina te bokk ci waa ahlul madina al munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam an islaami omar ibn alxataab wax ci islaamu sayiduna omar ibn alxataab radiyallahu taala anhu xiina aslama ba mu tuubee moom nag da ci teg leneen imaam Ibn Ishaq ñaari riwaaye ñaari nettali la indi ginnaaw bi ñu gisoon bii weesu moom mu ne imaam Ibn Ishaq mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abi Najih al-Makki an ashaabihi Ataa wa Mujaahid aw amman rawaa dhaalika anna islaama Umar radiyallahu anhu fi ma taxaddasu bihi anhu annahu kaana yaquul kuntu lil islaami mubaacidan wa kuntu saaxiba xamrin fil jaahiliyati uxibbuhaa wa ashrabuhaa wa kaana lanaa majlisun yajtamicu fiihi rijaalu quraysh min quraysh wa kaana lanaa majlisun yajtamicu fiihi rijaalun min qurayshin bil xaswara inda duuri aali Umar ibn Abdil ibn Abd ibn Imraan al-Maxzuumi qaala fa xarajtu laylatan uriidu julasaa'i ulaa'ika fi majlisihim zaalik qaala fa ji'tuhum falam ajid fiihi minhum ahadaa qaala fa qultu law anni ji'tu fulaanan alxammaar wa kaana bi makkata yabiicu alxamra la'allii ajidu cindahu xamran fa ashrabu minhaa qaala fa xarajtu fa ji'tuhu falam ajidhu qaala fa qultu law anni ji'tu alkacbata fa tuftu bihaa sabcan aw sabciin qaala fa ji'tu almasjida uriidu an atuufa bilkacba fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun yusalli wa kaana ida salla istaqbala ash-shaam wa ja'ala al-ka'bata baynahu wa bayna ash-shaam ila aaxiri al-hadiis imaam Ibn Isxaaq mu indi beneen version bu bokkul ak bi ñu gisoon bii weesu bu ñu waxee euh, version bii nag moo gina dëgër fopp bi nga xam ne moom lañ waxoon bii weesu malgré ay yoonam lu bari bii nii ndax bii imaam ibn isxaaq moom wax na ci ñan la ko jële déglul dane wa xaddatani abdullah ibn abi najiix al makki mu ne te nettali na ma abdullah ibn abi najiix al makki te moom du daif wér la ku wér la moom abdullah ibn abi najiix bii almakki di koju màkk dëkkoon màkka an asxaabihi moom mu jële ko ci ay sëriñëm ay àndandoom mooy ay sëriñam ata di ata ibn abi rabaax nekkoon taalibe imaam ibn Abbas bu mag boobu radiyallahu taala anhuma nga xam ne bu aj gi masoon a ñëw dañ doon wax naan kenn du fi ubbee kudul Ataa muy Ataa moom ibn Abi Rabah mu ne moom moo ko nettali moo nettali Abdullah ibn Abi Najiix wa Mujaahid ak Mujaahid ibn Jabr imaam boobu nga xam ne fil xadiisi wa tafsir nga xam ne imaam la ci xadiis tafsir ak domaine yu bari ci domaine u diine ji raxmatullaahi alayhi mu ne aw am man rawaa walla ci ki nga xam ne moom moo leen moo ko ci moom la ko jële daalika lii mooy ne imaam ibn isxaaq riwaayaam bii dafa mursal mais mursalun saxiix la mooy mursal la boo xamante ne nii bu dëgër la xam ne képp koo xamante ne nii day am na tamit ci yeneen yoon yoo xam ne yu bari yu mu ñëw yoo xam ne même riwaaya bii yoo xam ne day dëgër yoo xam ne yenn yi dafa daif yuy wax islaamu Seydina Omar indi version bi sëy Seydina imaam Ibn Isaaq indi waaye pour bañ a guddal yooyu duñ ci dugg ko bañ li ñu daloon bii weesu dalaat mi mooy ne mursal la saxiix bu wér mursal waxoon nañ looy mooy lan mooy taabi'i bi di taalibe saxaaba bi radiyallahu moo nettali loo xam ne jamono yonent bi la woon alayhi salaatu wasalaam te fekkewu ko ndax manu koo fekke ndax bu doon fekke na ko kon saxaaba lay doon mais tuddul kan moo ko nettali lool nag al a'immatul arbaa imaamuna abu xanifa imaam malik ak imaam ahmad ibn hanbal moo ñoom dañ ko d'accord mooy mursal bu wér mais imaam ash-Shafi'i ak wax benn wax boo xam ne jëli nañ ko ci imaam Ahmad ibn Hanbal ak jamaahirul muhaddisiin ñoom dañu dàq mursal ndax dañu ne diggante bi ku ne mën na faa nekk ba mu des ñi nga xam ne daanaka seen mursal yi ñu def yépp dañu ko topp seet ko bañ ko toppee gis ni moom saa bu defee loolu affaire yi na jokkaloo te kim koy jële ku dëgër la yooyu ci wàllu xadiis la loolu mais boo xoolee ci wàllu riwaaya riwaaya bii ñuy bëgg a wax moo gina dëgër fopp riwaaya yi nga xam ne moom lañ gisoon ci bii weesu te yooyu gisoon nañ seenu donf gi nga xam ne moo ci ne woon moom nag moo tax wallahu taala alam bii mooy li nga xam ne moo gën wér ci affaire yi mu ne moom anna islaama omar kene dugg ci lislaamu seydina omar fii ma taxaddasu bihi anhu li nga xam ne ñoom moom lañu nettali jële ci à propos de duggam ci euh, lislaam moom seydina omar ba pare jële ko ci moom seydina omar radiyallahu taala anhu wa kon moom mu ne kon mooy ne mbir mi am na ñoo xam ne cité wuñ leen comme li ñu wax mursal sànq ki ko jële ci Seydina Omar wala ñi ko ci jële mu ne moom Seydina Omar ñoom ñu ne annahu kaana nekkoon na moom Seydina Omar yaquulu di wax naan kuntu lil islaami mubaa'idan wa kuntu saaxiba xamrin fil jaahiliyati uhibbuha wa ashrabuha moom seydina omar radiyallahu anhu mu ne dama nekkoon ku sori woon lislaam bañoon lislaam gisoon nañu ni mu tare woon ci lislaam ak ñi ci dugg di leen lor di leen duma ak sonal fu leen fekk gisoon nañ tamit ni nga xam ne comme ni ñëwee ci saxiix imaamul buxaari ci baabu manaqibul ansaar bi muy wax ci jaloore yi euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhuma Seydina euh, moom Sa'id ibn Zayd mu ne moom gis na boppam Seydina Omar daal di koy jàpp yeew ko di ko duma moom ak sœur ak soxnaam di Fatima bint al-Khattab radiyallahu ta'ala anil mu ne man kuntu dama nekkoon lil islaami ci lislaam mubaa'idan daldi ko woon sori lool wa kuntu tama nekkoon naa Omar saaxiba xamrin koo xam ne boroom sàngara laa woon ku bëggoon sàngara la naankatu sàngara la woon fil jaahiliyati ca laata may dugg ci lislaam période réer googu ñu ne woon mu ne moom sàngara uhibbuha ak maa ko bëggoon moom sàngara wa ashrabuha te dama ko doon naan bëggoon lool sàngara moom moo ma jaral lépp moom di ko bëgg ko sopp ko lool te di ko naan fu ma toll mu ne wa kaana lana majlisun yajtami'u fii rijaalun min qurayshin bil hazwara mu ne te ñun dañoo amoon garam place boo xam ne fa lañ doon daje lieu boo xam ne comme genre taverne rek foo xam ne fa la nit ñay nekk di naan ba ne pëw mu ne dañoo amoon foo xamante ne nii suñu bërëb boo xam ne fa lañ doon dajaloo ci ak ñun ak ay ay góor ñu nekkoon ay góor ci waa Quraysh bil Hazwara al wara dafa bokkoon ci bërëb yooyu nga xamante ne nii ay foire dafa doon am léegi boole nañ ko ci kaaba gi loolu noonu yépp noonu ndax bi ñu yokkee kii bi yooyu yépp léegi ci biir kaaba gi la bokk zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne inda duuri ali omar ibn abdillah ibn abd ibn imran fa këri waa omar ibn abd ibn imran ci kojug maxzuum mu ne xaala foofale fala suñu foofu ñu doon dajaloo ñun ay góor ci quraysh di naan sàngara fa lañ doon daje moom mu ne qaala moom seydna umar radiyallahu anhu fa xarajtu laylatan uridu julasaa'i ulaa'ika fi majlisihim dhalik nee benn guddi nag ah ma génn di jëm foofale ci alxaswara ci suñu bërëb boobale bëgg faa dajeeg sama ñamaroon toogandool di naan sàngara foofale ca bërëb boobale qaala fa ji'tuhum falam ajid fiihi minhum ahadan nee na ba ma ñëwee ci bërëb bi fekkuma fa kenn ma ñëw ci guddi gi noonu fekkuma fa kenn qaala moom seydina omar radiallahu taala anhu mu ne fa qultu ma wax ci sama bopp wax sama bopp ne law anni jitu fulaananil xammaar wa kaana bi makkata yabiicu alxamra la'alli ajidu cindahu xamran fa ashrabu minha mu ne comme que tey ñëw naa gisuma sama gaay yi sama àndandoo de naankat yi ñoom kat gisuma leen mu ne wax ne comme que ñëw foofu ne waay kon teemaa dem fële rek xaaral ma dem rek ci diw alxamaar jaaykatu sàngara bu mag boobule nga xam ne moom jaaykatu sàngara la naa bi defar sàngara si di ko nal di ko jaay mu ne te nekkoon na bi màkkate ca màkka zaadaha llaahu tashrifan wa takriman yabi'ul xamra doon jaay sàngara mu ne la alli amaana bu ma demee ci moom ci guddi gi comme que fekkuma fi sama nii ajidu indahu xamran fa ashrabu minha amaana ma fekk fa sàngara bu ko defee ma mën a naan nag ci sàngara samuy jaay qaala moom seydna omar mu ne fa xarajtu fa jituhu falam ajid nee na ma génn dem ba foofu fa muy jaaye moom ba ma demee fa muy jaaye moom it fekkuma ko fa jaaykatu sàngara bi xaala mu jëlaat beneen décision fa qultu ma waxaat ci sama bopp falaw anni jitul kaabata fa tuftu sab'an aw sab'in mu ne waaye ak a neexoon waaye waaye teemaat léegi comme que deme ne nii waaye teemaa dem rek ma dem ci kaaba gi bu ko defee ma daldi di fay wër wër sept fois wala ma wër soixante-dix fois qaala moom seydna omar radiyallahu anhu mu ne fa jitul masjida uridu an atuufa bil kaaba neema ma ñëw ci kaaba gi ci jàkka ji ma bëgg wër kaaba gi mu ne fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun yusalli nee na bi ma duggee ci kaaba gi rek ma fekk gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jàkke ji gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxaw di julli wa kaana sollaa salla istaqbala sham mu ne te nekkoon na moom aleyhi salaatu wassalaam bu doon julli penkoom fi mu doon féete mooy asham muy baytul maqdis di Jérusalem mu ne wa ja'ala al-ka'bata baynahu wa bayna Shaam waaye fonk gu mu fo fonkoon kaaba gi doonu loon ñëw taxaw ci côté kaaba du wan ginnaaw kaaba gi jàppaar jàkkaarloog Shaam Jérusalem mais da doon taxawee foo xam ne kaaba gi mooy dox digganteem ak Jérusalem mu ne wa kaana musallaahu bayna ar-ruknayn mu ne moom côté bi mu doon taxaw mooy entre ar-ruknayn ar-ruknul euh, al aswad ak bi ci des ndax mooy instant yi ñu nekk léegi mooy presque fi imaam bi kiy jiite foofu ci kaaba gi zaadahallahu tashrifan wa takriman foofu muy taxaw foofu noonu bërëb boobu noonu mu ne ar ruknul aswad war ruknul yamaani entre ar ruknul aswad ak ar ruknul yamaani ñu leen di wax ar ruknayn mu ne qaala moo seydna omar mu ne radiyallahu anhu fa qultu xiina ra'aytuhu ma ne bi ma nee bi ma duggee ci jàkka ji rek gis ko waxoon naa leen ne jàkkaay Makka bi muy Kaaba ga amul woon mur mooy ne kër yee ko waroon boo dépassé kër yi rek foofu noonu ba ñëw ci enceinte bi foo loolu lañ doon tudde jàkka mais pas lu carré loolu noonu ngay ubbi dugg ci biir déedéet mooy bu leen dugg ci jàkka ji mooy jàkka ji mais pas dugg ci biir Kaaba gi ci biir lu ñuul loolu lu carré loolu moom ndax Seydina Omar mii sax radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk defaral mur kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman ci xilaafaam mu ne kon bi nga xam ne ci laa gis yonent bi aleyhi salaatu salaam di julli mu taxaw foofu jàkkaarloog baytul maqdis kaaba gi dox digganteeg moom mu ne ma bi ma ko gisee wallaahi law anni istama'tu li muhammadin al-layla sallallahu alayhi wa sallam hatta asma'a ma yaqul nee na ma ne waaw comme agsi naa ba fii mu ngi nii taxaw di julli maa ngi wàcc yàlla waa lan moo teere woon ma déglu muhammad mi alayhi salaatu wassalaam guddi gi ma déglu ko ba xam lan lay wax exactement lan lay wax ndax Quraysh ñoom liñ doon bañ alxuraan di sonal jullit ñi yépp ñu ci ëpp masuñoo déglu alxuraan ndax dañ doon wax laa tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun bu leen déglu alxuraan ji dee leen yuuxu walghaw fihi dee leen def tashwish di polémique ci wet gi ba bu ko defee kenn du ko dégg moom nag mu ne tey kon ni may def kon naa ñëw déglu Muhammad mi aleyhi salaatu wassalaam guddi gi comme que mu ngi taxaw di julli ba xam lan lay wax nee na fa ja'altu amshi euh, mu ne qaala fa qultu la in danawtu minhu astami'u minhu la urawwi'annahu fa ji'tu min qibali al-hijri fa daxaltu taxta thiyaabihaa fa ja'altu amshi ruwaydan Euh, moom kon mu ne mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qaa'imun yusalli yaqra'ul qur'aan mu ne léegi nag mu ne kon mu jël décision boobu kon naa taxaw déglu waaye mu ne mu wax ci boppam ne bu ma ko jegee bu ma ko ginee jege ngir déglu tem ma daldi koy perturber ma perturber ko ba mu foog ne daa am lu koy lor daa am ku ko nara a lor moo ñëw nee na kon ma ne xaaral bu ma ñëwee ginnaawam fa jitu min qibalil xijri ma ñëwee en face mooy kaaba gi dox sama digganteeg moom moom fi muy jàkkaaroo ma jaar beneen côté bi ca yeneen ñaari ruknu ya fële ñaari fa côté kaaba gi ca gannaaw foofu ma jóge noonu nag nee na fa jitu min qibalil xijri fa daxaltu taxta siyaabiha bi ma agsee nag nee na ma dugg ci mooy mbalaan mi ñuy muur kaaba gi yéere kaaba gi nee na ma dugg nag ci biir di dox di dox ndànk-ndànk uti moom fi mu nekk fi yonent bi alay mooy ca gannaaw mooy en face mais ci beneen mur bi ca gannaaw la jóge dugg ci yére kaaba gi di dox ndànk nee na may dox ruway den ndànk-ndànk mu ne te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndaw yàlla li mu ngi taxaw moom di jàng alxuraan mu ne xatta qumtu fi qiblatihi mustaqbila mustaqbilihi maa bayna mustaqbilihi maa baynahu maa bayni wa baynahu illaa thiyaabul kaaba mu ne ba may dox ndànk dugg ci yére kaaba gi di dox ndànk ba nag jàkkaarloog moom te moom gisuma ci lëndëm gi ndax kaaba gi yére yi moo ci nekk moom mu ngi dox ndànk te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam huwa sayyidul xaashiin alladina yaxsha'una fi salaatihim yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy sangu ñi nga xam ne ñoo ñi ragal yàlla di toroxlu ci kanamam seen ju moom julleem bu doon julli moo tax yooyu yépp yëgu ko woon moom mu ngi ñëw taxaw na ba ci kanamam mais nee na li ma li ma ma ñëw taxaw mustaxbilahu ba jàkkaarloog moom mu ne maa bayni wa baynahu illaa siyaabul kaaba sama digganteeg moom yéere kaaba gi rekk a ci dox te man maa ngi nii wéeru ci miir bi yéere yi tegu sama kaw ma jàkkaarloog moom di déglu qaala fa lamma sami'tu al qur'ana raqalahu qalbi mu ne bi nga xamante ne nii ci laa dégg alxuraan sama xol daldi ciy tooy fa bakaytu nee na ma jooy wa daxalanil islaam islaam lislaam nag daldi may dugg falam azal qaaiman fi makaani daalik deñu ma di taxaw foofu nekk ci sama taxawaay boobu ma taxaw en face yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te gisuma ndax yére kaaba gi ma sàngoo mu ne xatta qadaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallama salaatahu thumma nsaraf nee na falaat taxaw di ko déglu muy jàng alxuraan julli ba pare ba ni mu pare julleem daldi dem moom aleyhi salaatu wassalaam xoolali seydina Umar ibn al wax ana moo ko dugal ci diine quraanu rabbi alquraanu yàlla ji moo ko dugal ci diine moo tax yéeféer yi xamoon nañ ko bu baax xamoon nañ ko waaye yéeféer yi léegi xam nañu al liggéey bi alxuraan di liggéey boo gisee ñu def le tout ba bu kenn jàng alxuraan mais bu kenn jàng alxuraan tekkiwul bu kenn wàcce kaamil ndax bu doon wàcce kaamil rekk mooy wàcce kaamil yi kese dérangewul kuffaar yi waaye wàcce kaamil boo xam ne ki koy jàng moom xam na li muy jàng walla sax bu ko xamul teeylu teewlu na ko ndax alxuraan moom bu waxul ak boo ko bu ko say nopp déggul it say xol dina ko sax xol dina ko dégg mais nag dafa am lum laaj mooy ak teewlu te ñii kuffaaru Quraysh kaanu arbaba balaaxa ñoo nekkoon les maîtres de la rhétorique lu jëm ci wàllu làkku arab ay kàngam lañ ci woon moo tax mu ne fa lamma sami'tu al qur'ana raqa lahu qalbi mu ne bi nga xamante ni ci la déglu alxuraan ci la sama xol tooy alam ya'ni lilladina aamanu an taxshaa quluubuhum li dikrillah alaa bi dikrillahi tatma'innul quluub alam yaani ndax jotul lilladina aamanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm ndax jotul an taxshaa quluubuhum li dikrillah bu dee ne kuffaar yi ñoom ñooy déglu alxuraan daldi ci jaare defaru dugg ci lislaam waaye ñun ñi nekk ci biir lislaam lan moo tax alxuraan mënuñoo defar lan moo tax alxuraan mënula defar lu ëpp ci ñun ndax dañu ko jàngatul wa qaala alquraanu wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmiya ittaxaduu haadha alqur'aana mahjuuraa yowmal qiyaam suñu subhaanahu wa taala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam danaan yaa rabbi yee yow sama boroom inna qawmiya dëgg dëgg sama ñoñ sama xeet ittaxaduu dañoo jàppe alqur'aana mahjuuran dañoo gàddaay alqur'aan gàddaay alxuraan nag ci ay anam la am na ñoo xam ne moom seen gàddaay mooy piir mu yées mooy duñu ko jàng duñu ko seetantal te duñu ko déglu sax fuñ koy jànge te li alxuraan di jàngale seen yoon newu ci ñoolu muy gàddaay bi gën a garaaw am ñoo xam ne moom dañoo gàddaay njàng mi seen kër bu ñu fa jàngee alxuraan mooy dëj ba dëj walla waajura mu génnoon àddina anniversaire ba jot ñu koy wàcceel kaamil te wàcce kaamil yooyu comme niñ koy defe nga xam ne léeg-léeg li ci ëpp dañuy yàq baat yi ndax yàkkamti moo tax li sëñ Kébé doon wax naan affaire bi moo tax bu ñuy jàng kii bi moom xatmu bi ma naan nañ ko jàng bu baax wax na dëgg naan boobu nga xam ne ci biir xat mu bi naan bu bu bu bu bu nga rep yàlla di ñaan yàlla bu dee dañoo am ay baat yu ñu ci xasaf yuñ ci effacé wala yu ñu jàngul normalement nga jéggal ñu ko loolu ma ne wax na dëgg bu yoboo ñu koy jàng bu baax a baax loolu te naan amin bu baax ndax njàng mi doy na waar am ñoo xam ne moom ñoom dinañ ko jàng waaye teewlu gi lañ dëddu mooy ne duñu ko jox li mu laaj waaye ñooñu ñoo tane fuuf ñu njëkk ndax bu ñu yàggee di ko jàng même bu ñu ko teewluwul loolu dina ñëw mu ngi mel ni kuy julli te doo teewlu kenn du la ne bàyyil julli gi dañ naan la jullil tey def sa kem kàttan incha allah tey ñaan yàlla mu jàppale la ci loolu am ñoo xam ne façon gàddaay bi ñu ko gàddaay mooy dañu ne dinañu teewlu mais nee nañ yàlla li ci nekk ñun mënuñu koo appliquer duñu ko def suñu gàddaay alxuraan te loolu moo ëpp léegi ci àddina bi yële ma wax bari na ci boo jëlee personnel nit jullit ñi kenn par kenn bari na ci waaye bi gën garaaw tamit bokk ci gën a garaaw mooy ñu ne li ci nekk yépp d'accord waaye duñu ci jëfe dara inna qawmi yattaxadu hadha al qur'ana mahjuran ñun la loi laïque la loi napoléonienne moo ñu gënal seen loi yi yàlla di àtte ci alxuraan déedéet loolu ci gàddaay yi la bokk seydna Umar ibn al-Khattab li dajj ak kéefër ci xolam daldi fay dugal leeri lislaam nuurullah mooy alxuraan di kalaamu rabbi moo tax mu ne fa lamma sami'tu alqur'ana raqqa lahu ba ma déggee alxuraan ci la sama xool tooy gisoon nañ ne alwalid ibn ibn moom mi nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ñi yónni woon ndax moo gin a dégg arab gën a xam njibar gën a xam poésie gën a xam njibar gën a xam gisaane gën a xam poésie moom ba mu demee ba mu déggee alxuraan xol bi tooy mu ñëw ne leen ne leen bàyyi leen Muhammad ak li mu nekke aleyhi salaatu waaye gisoon nañu al-Walid ibn al ba mu dégloo alxuraan ne inna laha la xalaawa wa inna laha la talaawa wa inna a'laaha la muthmir wa asfalaha la mughdiq wallahi innaha laysa bi qawli bashar ba pare mu ne fa innahu ya'lu wala yu'la aw kama qiila kama warada fi lxadis moom alwalid ibn al-Mughira gisoon nañ ko këne moom bi mu dégloo alxuraan dafa ne wallahi inna lahu la xalaawa waat naa ne alxuraan am na cafka gu neex goo xamante ne nii gisuma ko ci leneen te ay raasinam enfoncé nañ ci biir muy parabole boobu alxuraan naan euh, al kii kalimatun kamathal kalimatin tayyiba boobu muy joxe ci alxuraan asluha thabitun wa far'uha fi fi samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha wala mu ne moom alxuraan masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha fi thaabitun wa far'uha fi sama mu ne misaalam kàddu gu baax te rafet muy alxuraan wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalixan wa qaala innani minal muslimiin ana kan moo gën a rafet kàddu ki nga xamante ne ni dafa ne mimman ahsanu am mimman euh, kan moo gin a rafet kàddu wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah ci ki nga xam ne dafa woote jëme ci yàlla wa amila saalihan yemul di woote waaye mu jëf-jëf ju rafet te jëf ju rafet yàlla naan lii wa rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan lii wa rafet ngir ñu ne rafet na wa mu ne ni man minal muslimiina ci jullit ñi laa bokk kon mu ne masalu kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba dafa mel ni garab goo teey nga xam ne asluha saabitun raasinam yi ñu ngi samp ci suuf dëgër ci suuf wa far'uha ci kaw branche fi sama mu ngi yéeg jëm ci asamaan si ba pare tuuti ukulaha kulla xiinin bi idni rabbiha muy joxe nag ñamam branche yooyu fruits yi di ci génne saa su ne ci ndigalul borom bi subhaanahu wa ci ndogalam loolu mooy kalimatul xaq te loolu mooy alxuraan loolu mooy li nga xam ne moo dàjjati ak kéefër ci xolu seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu te lool la ko faar yi xamoon moo taxoon ñu doon wax seen wax joojale bu leen déglu alxuraan walghaw fiihi seydina Umar ibn al-Khattab nag radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne nag kon noonu laa taxawe lamma sami'tu kon alxuraan ba ma déggee alxuraan raqa lahu qalbi fa bakaytu wa daxalani l islaam sama xol daldi ci tooy ma daldi joy lislaam daldi may dugg neena na falam azal qaa'iman fi makaani daalika xatta qadaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam salaata nee na dañu ma di taxaw noonu lu ba kera yonent bi alayhi wasalaam di pare julleem mu ne summa nsarafa ginnaaw gi bi mu paree musalmal dem yoonam moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kaana ida nsarafa xaraja ala daari bni abi xusayn wa kaana tariiqu xatta yajzaca almasca summa yasluku bayna daari abbaas ibni abdilmutalibi wa bayna daari bni azhar ibni abdi awfin alzuhri summa ala daari l axnas ibn shariq xatta mu ne te moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon jóge woon ci kaaba gi zaadahallaahu tashrifan wa takriman pare jaamu yàllaam da doon fi mu doon jaar mooy mbeddum daaru ibn abi xuseyn fa la doon jaar mu ne te yoon woowu moom la doon jël ba ni nga xam ne xataa yajza ba ni koy dagge almasan fi nga xam ne moom lañuy jaar mooy fi ngay san yu bayna safa wal marwa mu ne summa yasluku bayna daari abbaas ibn abdul muttalib ginnaaw gi mu daldi dugg entre kër al abbaas ibn abdul muttalib di bàyyite xam radiallahu taala ak entre kër daaru ibn azhar di ibn azhar ibn abd awf az-zuhri mu ne ginnaaw gi ala daaril axnas mu jaarale romb kër axnas ibn shariq mi nga xam ne gisoon nañu ko xatta yadxula baytahu ba kera ni muy duggee après nag mu daldi agsi këram moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kaana maskanuhu fi ar ruqata mu ne moom fi doon dëgg fi nekkoon fa la dëkkoon mooy ci kër googu di ar ruqata foofu noonu mu ne kër googu nag mujj gi ci loxooy seydina Muawiya radiyallahu taala anhu la mujje kër googu moo ko mujjoon moom qaala Umar radiyallahu taala anhu seydina Umar ibn al ne fa tabi'tuhu xatta ida daxala bayna daari al-Abbaas wa daara bni Azhar adraktuhu mu ne man nag ma daldi topp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ma ko dëgloo mu jàng ba pare muy dem nee na jaar ci yoon wi ma la wax nii mu daldi muy dem ma daldi topp ci ginnaawam nee na may dox di ko topp muy dox ma koy topp ba ni nga xamante ne nii ci lay yége après nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi yëg kii nu mu tudd ay tànkam nag nee na mu dégg man ma daldi mu daldi may dégg nee na ma daldi koy topp ba daldi koy dab xattaa adraktuhu ba ni nga xam ne ci laa koy dabe bi ma ko dabee nag euh, nee na maa ko daj entre kër al abbas ak daar ak kër ibn azhar nee na fa lamma sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama xassi arafanii nee na bi yonent bi nag aleyhi salaatu wasalaam déggee samay tànk ni may doxe ak ni may waaxoo mu xam ne man la loolu waxoon naa leen nit boo ko yàggee xam buy dox di ñëw yow bu newee fële nga dégg tànk yi ak dàll yi ni muy doxe rek di nga xam ne diw diw mooy ñëw moom nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ko déggee rek ci la ma xam ne xam euh, man maa koy topp léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na mu ne euh, moom seydna Umar ibn al-Khattab fa dhanna rasulullahi anni innama tabi'tuhu li udhi li udhiyahu fanahamani nee na nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi yaakaar ne moom da koo topp ngir lor ko kom ni mi nga xam ne noonu la leen doon lore saasu ne bi mu yonent bi aleyhi ne ko nag nee na mu ne ko euh,

ne ko yow ibn alxataab yow doomi alxataab lan moo la fi indi heure bi lan moo tax nga may topp heure bi nga ñëw ba sama kër heure bi nee na qaala nee na ma ne ko qultu ma ne ko jitu li umina billahi wa bi rasulihi wa bi ma jaa min indillah nee na man nag ma tontu ko ne ko dama dikk tey ñëwuma ngir lor la ñëw nga ngir fitnaal kenn waaye dama ñëw ngir lan ngir tuub dugg ci li nga xamante ne nii mooy sa diine ngir gëm la li umina billaa ngir ma gëm yàlla wa bi rasuulihi waaye gëm yonenteem bi ndawam bi aleyhi salaatu wasalaam wa bi ma jaa min indillah ak li nga xam ne moom la jële fi boroom ci yàlla subhaanahu wa nee na qaala mu ne fa xamida allaha rasulullah sallallahu wa sallam nee na yonent bi aleyhi salaatu bi ma waxee lool moom mu daldi mu sant yàlla ndaw yàlla li daldi sant yàlla subhaanahu wa taala summa qaala ginnaaw gi yonent bi sallallahu alayhi ne ko qad hadaaka allaahu yaa Umar ne ko dëgg-dëgg kat daal dina lay gindi allaahu buur yàlla subhaanahu wa taala yaa Umar yow Umar ibn al-Khattab taala anhu wa nee na summa masaxa masaxa sadri mu ne ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi raay dënnam wadaa lii bi sabaat mu daldi may ñaanal ak des ci li nga xamante ne mooy diine jii ma dugg ngir ma gin dëgër summa nsaraftu an rasulillahi sallallahu alayhi ginnaaw gi ma wan ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi dem wa daxala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bayta moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi dugg këram lii mooy riwaayé bi nga xam ne wallahu taala alam mooy li nga xam ne moo gën a wér junni yoon riwaayé bi nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay bi weesu mooy riwaayé boobu nga xam ne mooy bi gën siiw di wax ba mu duma sëram déeg yooyu ndax bii dañuy gis ne imaam ibn isxaaq moom ki ko nettali muy abdullah ibn abi najih al makki boobu mu ko jële ci ata ak mujaahid te ñoom ñii nekkoon ay taabiin yoo xam ne yu tedd lañu ñoom ñoo ko nettali jële ko ci jële nettali ci islaamu seydina umar ibn al xattaab radiyallahu muy mursal boo xamante ne nii mursal la bu saxiix loolu nag seydna Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaa kon gis nañ bi mu duggee ci lislaam bi moom nag seydna Umar ibn al bi mu duggee ci lislaam kontantewul ne man dugg naa ci lislaam mu jeex waaye moom dafa ne dafa xëy ngir bëgg koo yëgal waa Makka comme ni nga xamante ne nii noonu la imaam ibn isxaaq rahimahullah daal di soloo ci isnaad boo xam ne bu dëgër la ndax imaam ibn isxaaq dane wa xaddatanii naafiun mawla abdillahi bni umara an ibni umara annahu qaal qaala lamma abi umar qaala ayu sheyin anqalu anqalu lil xadiis fa qiila lahu Jamiil ibn Ma'mar al-Jumahi qaala fa gadaa alayhi qaala Abdullah ibn Umar fa gadawtu atba'u atharahu fa anzuru maa yaf'al wa ana ghulaamun a'qilu kullamaa ra'aytu xatta jaa'ahu fa qaala lahu a'alimta yaa Jamiilu annii qad aslamtu wa daxaltu fi diini muhammadin alayhi salaatu wassalaam qaala fa wallaahi maa raajacahu xatta qaama yajurru ridaa'ahu wattabacahu cumaru wattabactu abi xatta idaa qaama calaa baabi lmasjidi saraxa bi aclaa sawtihi yaa macshara quraysh wa hum fi andiyatihim xawla alkaaba alaa inna umar ibn al qad saba ila axiri alxadis imaam ibn isxaaq kon gis nañ seydina umar ibn al ni mu dugge ci lislaam eh, alxuraan moo tax mu dugg ci lislaam moo tooyal xolam mu dugg ci lislaam ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag imaam ibn isxaaq mu ne wa haddathanii naafi'un mu ne nettali na ma Naafi' di Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ki ko libéré woon di Seydina Abdullah ibn Umar Naafi' bii moo nekkoon sëriñu imaam Maalik presque bi gën a mag manoon nañ ne bi gën a mag mooy Naafi' bii nga xam ne càllale bi gina a dëgër ci wàllu xadiis li imaam al Buxaari yi wax dane mooy càllale boo xam ne imaamu naa Maalik moo ko jële ci Naafi' Naafi' jële ko ci Abdullah ibn Umar mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy càllale bi gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yu bari en premier imaamuna al Buxaari muy a saxul asaanid ci wax yi ndax am na yeneeni wax yu bari ban mooy a saxul asaanid mais ci imaam al Buxaari yoon dafa jàpp ne lii Maalik jële ci euh, Naafi' mu jële ci sëriñam di Abdullah ibn Omar soit mu jaar ci Omar ibn al jaar ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wala Seydina Abdullah Omar moom saxaaba la jële ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom ci riwaaya boobu noonu ci la imaam Ibn Ishaq jële fa moom dafa ne nettali na ma ndax imaam Ibn Ishaq siqa mudallis la mooy ne ku dëgër la waaye bu deful tadlis mooy di nettali loo xam ne dane an wala an nga xam ne leerul ndax da koo déggee. ci ki nga xam ne moom la ko jële directement ci kim ne moo ko nettali ndax dafa bari woon lu doon def loolu bii nag dane wa haddathanii te nettali na ma naafi'un di naafi' mawla abdillah ibn omar di ki nga xam ne abdullah ibn omar moo nekkoon kilifaam moo ko libeere woon an ibnu omar mu jële ci sangam di abdullah ibn omar tey sëriñam radiyallahu taala anhuma qaala moom seydna abdullah ibn omar mu ne lamma aslama abi omar mu ne ba sama baay omar tuubee qaala moom seydna omar dane radiyallahu taala anhu wa ardaa ana kan ci waa quraysh moo dàqa moo gën gaaw ci tasaare xabaar bu doon dañ naan kan mooy irifi kan mooy Al Jazeera ci dëkk bi xam nga bu bu ngeen nekkee koñ nii walla ay euh, entre entre ay euh, ñu ngeen bokkal maas ñu ne diw moom moo raw RFI loolu mooy waa ji ñettalikat international moom lu toq ci nopp bi balaa wan naa ab tiflitam da koo nettali mu ne ku mel noon laa soxla koo xam ne tey suñu médias yi yu bari nii ci monde bi ni mel nga xam ne yàkkamti nañ dara xew lu xew fii moyen de ñu tasaare ko ci àddina bi mu ne man ku mel noonu laa soxla ana ku mel koo xam ne ku dàq ci waa Quraysh dàq tasaare xabaar toxal xabaar koog laa soxla fa qiila lahu ñu ne ko moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ibnu Ma'mar al-Jumahi ne ko kooku de jamil la Makka bam daj moo fi dàq toxal xabaar muy Jamil di doomi Ma'mar te bokkuti Banu Jumax qaala moom Seydina Abdullah ibn Omar mu ne fa ghadaa alayhi baayam di Omar radiyallahu ta'ala anhuma daal di xëy xëy rek daal dem ca moom ci kan ci Jamil nga xamante ne manoon nañ ne mooy AFP Agence France Presse nga xam ne mooy deux rek yow lu xew Afghanistan wala Brésil wala ci monde midi la fa xew midi de gars yi transmettre la ko yow te yaa ngi nekk France wala fële ca àllu bawol ba nga gis mbir yi ñu koy nettali mu ñu ne ko Jamil ibn Ma'mar la al-Jumahi qaala Seydina moom kon mu ne mu daal di xëy dem fa qaala Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Abdullah ibn Umar mu ne radiya nee na fa ghadawtu atba'u atharahu nee na man di sama baay xëyee di dem ca moom manit ma topp ci sama baay moom mu ne wa anzuru ma yaf'al ma xool pour ma xool ana lan lay def bu demee ci moom mu ne wa anata man boobu gulaamun gone laa man abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma anqilu kullama ra'ayt lépp lu ma gis dinaa ko xam te dinaa ko takk te dinaa mooy li ma doon nekk gone gone dara rëccu ma dara doon ma woon rëcc ci li xew Euh, Seydina Abdullah ibn Omar ndax moom dafa juddu après euh, bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax moom mu ngi bi baayam di tuub moom cinq la am euh, Seydina Omar ibn al-Khattab moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne ci alfat bu dee ne lii la mooy ne kon Seydina ndax moom Uhud bi Uhud di am quatorze ans la amoon moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ne dafa tuuti moo tax yóbbu leen demuñu Uhud moom ak ñoom ak yenn ci waa ansaar yi nga xam ne ñoo tolloo woon ay maas ay gone lañu woon mu ne bu dee lool la kon moom lis kon Seydina Omar ibn al-Khattab kon moom année bi mu tuub soit sixième année bi kon lay tombeel ndax moom dafa judd un après révélation bi la Seydina Abdullah ibn Omar juddu mu ne kon bu dee lool la kon mooy soit Seydina Omar kon du cinquième année mais sixième année bi ginnaaw yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala septième année bi ci la dugg ci lislaam moom Seydina Omar lool la imaam al-Hafiz rahimahullah Ibn Hajar wax ci Fathul Baari moom kon mu ne wa anata man ghulaamun aqilu kullama gone laa goo xam ne damay takk lépp lu ma gis di ko takk te xam li may gis di ko jàpp mu ne xatta jaahu ba ni sama baay Omar radiyallahu di dikkale Jamil moomu di eh, eh, tasaarekatu xabaar bu mag bi fa qaala lahu mu ne ko a'limta yaa Jamilu anni qad aslamtu wa daxaltu fi diini Muhammadin mu ne ko radi eh, alayhi salaatu wasalaam mu ne ko yow Jamil ndax xam nga ndax yëg nga ne man Omar kat tuub naa wommatu naa te dugg naa ci diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaala abdullah ibnu omar ne fa wallahi maa raaji'ahu xatta qaama yajurru ridaa'ahu wattaba'ahu omar wattaba'tu abi mu ne fa wallaahi man abdullah maa ngi bi sama baay agsee ma nekk ci ginnaawam topp ci di xool mu agsi ne ko yow ndax Jamil xam nga ne man mii wommatu naa ci dugg naa ci diiney Muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na Jamil gis nga nekku fa sax ndax gaaw gi mu gaaw melax gi mu melax ci tas xabaar newu fa sax naan ko ngani walla walla di leerlu déedéet moom daal naka la mbir mi toq ci noppam mu ne fa wallaahi maa ngi ci waat yàlla maa raajaaw nekku fa sax di joxalanteeg moom wala di xoolaat ndax mbir mi kii lii mu wax lu lii la wax walla est-ce que newul ku màndeeg yooyu wala di di ko laaj déedéet nee na mu jóg xëcc yére yi mu yoroon yi mu làmbaayoo woon xëcc làmbaayam daldi kay daldi waaxu uti kaaba ga nee na mu dem fa tabaawuma bi muy daw mu ngi daw ak fitna ci ngir dem ca kaaba ga daldi koy tas waa Quraysh nga xam ne ñoom ñoom fii andiyatihim ñu nga woon ci seen place yoo yële ca seen grand place yoo wër Kaaba ga nee na bi mu jógee rek Seydina Omar sama baay daal di koy topp man it ma topp leen ñoom ñaar radiyallahu taala anhuma mu ne xatta ida qaama ala baabil masjidi saraxa bi ala sawti nee na Jamil daal gis nga naka la daw waaxu waaxu yu tar ba agsi ci buntu weesu kër yi wër Kaaba gi dafa agsi rek bi mu nee tël rek dafa yuuxu ca kaw saraxamu yuuxu bi ala sawtihi ca gën jaa kawe baat ba ne yaa ma'shara Quraysh yéen mbooloom Quraysh mu ne te ñum wahum fi andiyatihim xawla alkaaba ñu ngi woon ci seen grand place yooyu wër kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne leen ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba alaa yëgu ngeen ma wax leen mooy euh, xaw ma euh, euh, yëgu ngeen wala noppilee nooy jàmm ja ja am na nu ñu koy waxe bu ñuy tas xabaar yi rek fàtte naa comme yooyu nga xam ne gaa yi temps rajo amagul déglu leen jàmm ngoog xaw ma yu mel noonu voilà comme genre expression yu mel noonu yëgu ngeen ma yëgal leen déglu leen alaa yëgu ngeen way ma yëgal leen inna Umar ibn al-Khattab Umar mii doomi Xattaab kat xat saba ak jéng na dugg na ci diine ju bees ji qaala moom Abdullah ibn Umar mu ne wa yaquulu min xalfii Seydina Umar nekk ci ginnaawam ndax da ko toppoon moom moom dafa daw ak seegul ci Kaaba gi sax dafa dugg si rek yuux ne Seydina Omar yëgu ngeen ma yëgal leen Omar ibn al-Khattab daal dinay tàbbi ci diine ju bees ji nag jéng na nag nee na Omar nekk ci ginnaawam naan kadaba fen na waxul dëgg walaakinnii qad aslamtu waxul dëgg lim ne sabatu mooy dama jéng waxul dëgg mais man dama tuub dama wommatu dugg ci diine ji wa shahidtu ta man dama seeri an laa ilaha illa allah kene amul benn buur bu xam ne jaamu ko mooy li nga xam ne moo war te bénéfique te ñàkk ko jaamu di indi ay lor illallah ku dul buur yàlla wa anna muhammadan seede naa lool seede naa ne muhammad kat alayhi salaatu wasalaam abduhu jaamu yàlla la wa rasuluhu te ndawam la moom mii nag kantaa li mu wax ne damaa jéng fen na man li ma ko toxal loo du ne mu ne ma saba aslamtu dama ne ko lan la waxoon ndax yëg nga ne man dama aslamtu wattabantu wa daxaltu fii diini muhammadin waxul lool lii mooy taskatu xabaar yi en général pas mais ñi ci ëpp lii la mooy ne xabaar bu ñëwee dañ koy déformer xoola kii pourtant yow ki la wax ak ngi topp sa ginnaaw di la nga ñëw au nga ne moom nee na xam nga mënoon na ne alaa ya ma'shara quraish hadha umar ibn al-khattab innahu aslama wa fii diini muhammadin alayhi salaatu wasalaam manoon na wax lool yéen mboolem Quraysh Umar a ngi sama ginnaaw nee na tuub na wommatu na te dugg na ci diine muhammad mais waxu ko alayhi salaatu wasalaam ñëw ne saba ah comme que temps yooyu ku kii ñu ne dangaa jéng moo tax mu ne ko wax na lu waxul dëgg fen na waxul dëgg man dama tuub te seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la te yonentam la bi mu ko waxee nag wasaaru ilay gaa yi daldi di tëb ci kawam kay Quraysh yépp gaa fa daal di koy songu mu ne famaa bariha yuqaatiluhum nee na bi mu waxee lool ne waxul dëgg tuum naa gaa yi ah, lii moom mooy euh, li ñu naan euh, euh, daldi mooy daldi ne maa def maa def mooy la mère des preuves mooy nga nga yow aveu l'aveu et la mère des preuves nga ne man maa def loolu mooy preuve bi gën rëy ñu ñëw naan kii dañuy tuumaal sàcc naam sàcc na mu ñëw ba ci tribunal bi ne eh monsieur le juge mu ne ko ah mu ne ko maa toje mbir mi maa ko sàcc loolu mooy preuve bi gën a rëy ñoom nag bi ñu déggee mu dëggal li Jamil wax gaa yi daal di koy song mu ne famaa mu ne famaa bari dañul moom sama baay Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuqaatiluhum di xeex ak ñoom wa yuqaatiluunahu mbooloom yépp di xeex ak moom korte ñiy dàqe côté bu nekk ñépp contre moom xatta qaamat fa nekk di dóorante korpeñ ak ay ay sox ba jant bi tiim leen seen bopp yi nag xatta qaamat ash-shamsu ala ru'usihim mooy ne ñoom mu ngi mel ni xoolal ñaata heure la war a doon mooy boo xëyee rek man ma xëy sama kër rek dem wax dugg ci di xeex di xeex ba zénith nee nag ak mbooloo mi yépp nee na xaala wa talaxa bi bi bi mu xeexee heure yooyu yépp nag ba jant bi tiim seen bopp yi nee na moom nag mu daal di sonn Seydina Omar daal di sonn ndax kenn xeexul ak mbooloo nee na fa bi mu sonnee mu toog waqaamu ala ra'sihi gaa yi nag tiim ko mim toog noonu di ko tiim di ko joon di ko yónnee ay joon wa huwa yaquulu moom mu naan leen ba if'alu ma badalakum def leen lu leen neex voilà dóor leen lu leen neex man moom li ma man sakk naa leen ay kurpeñ yi ma man mais mbooloo ngeen ah kom si daan leen mbooloo ngeen man sakk naa leen ba doyal ba heure bii sonn naa toog naa walla gars yi di ko duur nag di ko so di ko yónnee ay joon ak i mbéj mu ne leen nag xool leen if'alu ma badalakum def leen lu leen neex fa ahlifu billah maa ngi wàcc yàlla ne anna law qad kunna salaasa mi'ati rajulin rajulun euh, law kunna salaasa mi'ati rajulin laqad taraknaaha lakum aw taraktumuha lana mu ne leen maa ngi waat ci yàlla def leen lu leen neex dóor leen lu leen neex maa ngi nii toog dóor leen sonn naa dóor leen léegi dóor waat naa ne bu ñu nekkoon trois cents góor dingeen ñu bàyyeeg moom wala tarak naa xaalakum dinañ ko bàyyeeg yéen wala yéen ngeen bàyyi ñun mooy ne gis nga affaire yi euh, moom ak Seydina Hamza ñoo ñi nga xam ne ñoom la Quraysh ragaloon mu ne leen gis ngeen def leen lu leen neex man moom tuub naa wax naa leen ko dóor leen wallaahi bu ñu nekkoon trois cents góor dëgg-dëgg dinañ ko bàyyee yéen wala yéen ngeen bàyyi kook ñun xaala mu ne fa baynahum ala daalika ba ñu nekkee noonu moom dóorante na ba sonn toog gaay gaay song ko di ko dóor rek aqbala sheykhun min qurayshin alayhi xullatun xibra nee na ci noonu bi mu nekkee noom ci la benn waay benn cheikh bu bokk ci waa quraysh boo xam ne mu ngi sol genre choix yooyu wa qamisun musha hatta waqafa alayhim sol genre choix yu rafet yooyu yére bu rafet la sol boo xam ne ci choix la euh, amaale nekk genre xamis sol ko nag hatta waqafa alayhim ba mu ñëw fekk leen fi ñu ko wër moom di ko dóor ay korpeñ fa qaala mu ne leen ma sha'nukum lan mooy seen mbir yéen qaalu ñoom ñu ne saba a ne omar moo jéng moo nekk nii moom lañu wër di ko dóor fa qaala moom mu ne fa ma arrêté leen arrêté leen rajulun ixtaara li nafsihi amran fa maada turiiduun atarawna bani bani adiyin ibni kaabin yusallimuuna wala yuslimuuna lakum yuslimuuna lakum saaxibahum saaxibakum haadaa hakadaa xalluu an irrajul qaala fa wallaahi laka annamaa kaanuu thawban kushita anhu moom góor googu bi mu ñëwee mu ne leen yéen la lan moo xew ñu ne ko ibnul xattaab omar ci boppam moom moo jéng dugg ci diine ju bees bi moom lañu wër nii di ko dóor mu neen arrêté leen góor la koo xamante ne nii dafa tànnal boppam benn mbir lan ngeen bëgg yéen xanaa amul livre choix tànn lu ko neex ataraw na ndax yaakaar ngeen ne yéen bani Adi ibn Ka'b muy tribu bi mu bokk di waa bani Ka'b Adi ibn Ka'b yuslimuuna lakum saahibakum hakaza que dinañ leen bàyyee livrer leen seen waa ji moom nii ngeen jàpp di ko doon ngeen foog ne ñoom dinañ jël seen doom jooju seen mbokk moom di Omar nii dinañ leen ko livrer daal ngeen di def ci moom lu leen neex xallu anir rajul aca jóge leen fi bàyyi leen waa ji qaala fa wallahi saydna abdullah ibn umar mu ne maa ngi wàcc yàlla ne comme si laka annama kaanu siyaaban dafa mel ni dañoo nekkoon ab ay yére yu ñu ko muuroon kushita biñ ko waxee rek mel ni dañu summi ay yére ci saasa yére yëpp deñ mooy song giñ ko songe mel ni weñ yooyu nga xam ne dañu tiim màngo bu nit lekk ba mu des tuuti ñu sànniw ni ko weñ yi di songe fees ci del nee na noonu lañ meloon bi mu kiiwee ñoom ñépp bi mu leen nee bàyyi leen ko ndax kilifa kaana za'iman min udama'i quraish dafa nekkoon ci kilifaay quraish góor gi mu nag jóge leen bàyyi leen ko léegi ñoom ñépp nag ñu ñu ñu jóg bàyyi ko foofu nag mu toog fa qultu nee na moom abdullah ibnu omar après ma ne li abi baada an haajara ila al madina nee na ay année ay at après bi sama baay bi ñu gàddaayee dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ma ne sama baay omar ibn alxataab radiyallahu anhuma yaa abati ne ko yow sama baay man ar-rajul alladhi jazama al-qawm jazara no jazara zajara al-qawm anka bi makka yawma aslamta wa hum yuqaatiluunaka fa qaala daaka ay bunay al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi nee na man Abdullah ibn Omar ginnaaw bi ñu gàddaayee Madina ay at après nee benn bés ma ne sama baay ma ne ko yaa abati yow sama baay Omar radiyallahu anhu man ar-rajul alladhi zajara al-qawma bi Makka yawma aslam ne góor googu góor googu daldi woon gëdd nit ñi bañ la wëree di la dóor góor googu gëddoon leen bañ bàyyi la bés ba nga tuubee koo kan la te ñoom fekk ñu mu la doon dóor yu xaatilu na ko doon xeex ak yow fa qaala moom Seydina Omar ne ko zaaka ay bu ne ko yow sama doom kooku xam nga kan la al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi mooy al-Aas ibn Waa'il as ibn Waa'il malgré min aqbahi kuffaari Quraysh moo dimbali Seydina Omar xoola wax ju sage ji mu wax rajulun ixtaara li am amran fa maada turidoon góor la goo xam ne dafa tànnal boppam benn mbir lan ngeen bëgg aca xallu an anir rajul jóge leen fi bàyyi leen ñépp daal di koy bàyyi mais moom continuewul ci loolu mu ngi dee ci kéefër alayhi laanatullah moo tax am na cax ci benn riwaaye ci Seydina Abdullah ibn Umar dane moom après dane kii dane euh, euh, euh, baayam ne ko kan mooy góor ma ne rajul alladhi zajara al qawmu anka bi makka yawma aslamta wa hum yuqaatiluunaka ghafara allahu lahu kan mooy góor gi nga xam ne moo gëddoon nit ñi bañ bàyyi la bés ba nga tuubee yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla gërëm jéggal mu ne ko fa daaka yaa bunayya al-Aas ibn Waa'il laa yaghfiru la mu ne ko kooku sama doom mooy al-Aas ibn Waa'il as yal na bu ko yàlla jéggal ndax yéeféer la te ku dee ci kéefër kenn dootu amul jullit amul droit naan nañ ko jéggal moom nag xamu ko woon ndax gone la woon xamul woon kooku kan la moom nag loolu même imaam Ibn Ishaq sax indi na ko mu ne non Ibn Hisham bi mu paree ci loolu mu ne qaala Ibn Hisham wa qad wa haddathanii ba'du ahli al-'ilmi annahu qaala yaa abati man ar-rajulu alladhii zajara al-qawma 'anka bi Makka yawma aslamta wa hum yuqaatiluunaka jazallaahu jazaahu llaahu xayran qaala bunay dhaaka al-'Aas ibn Waa'il laa jazaahu llaahu xayran mu ne ko yow sama doom mu ne moom Abdullah ibn Umar dama laaj sama baay ne ko yow sama baay booy ana kan góor googu nga xam ne moo gëddoon nit ñi ngir ñu bàyyi la Makka ba nga tuubee mu ne kooku mooy te fekk ñu ngi doon xeex ak yow mu ne ko ba pare ne yal na ko yàlla fay yiw mu ne ko yow sama doom kooku mooy al-Aas ibn Waa'il laa jazaahu llaahu yal na bu ko yàlla fay yiw kon loolu nag euh, islaamu kii bii nag imaam al buxaari rahimahullah moom daldi na ci solo loo xamante ne ni euh, loo xamante ne luy dëggal xadiis kii bi xadiis bi te xadiis bi xadiis bu wér la isnaad bu wér la na imaam ibn ishaq nee na xaddatani naafi' comme ni ñu ko waxee ci kanam léegi nag mu des lii mooy li nga xam ne moo wér ci dugg ci lislaamu seydna omar ak nan la wane ak ngëmam nan la ko feeñale kanta nettali bi naan Seydina Omar ibn al-Khattab ginnaaw bi ñu comme bu àggale histoire bañ gisoon ca jataay bay weesu dafa tuub après mu dem ne yonent bi alayhi salaatu ndax nekkuñ ci dëgg mu ne ko waaw mu ne ko ndax ñoom nekkuñu ci ak ak réer mu ne waaw nee na mu ne kon nañu génn nee na bi mu génnee moom mu ngi nekk ci benn côté bi ñu def ñaari rang mu ne fa axrajna fi saffayni Hamzatu fi ihdahi fi ahadihima wa ana fil aaxar nee na ñu génn def ñaari sàppe Hamza nekk ci benn Seydina Hamza radiyallahu anhu nekk ci benn côté bi man ma nekk ci beneen côté bi nee na bi nga waa Quraysh léegi ñu utali Kaaba ga ne yonent mi alayhi niñ génn daarul arqam gi ñu nekk nee na bi ñu ñëwee xatta daxal nal masjida ba ñuy dugg ci jàkka ji di kaaba gi nee na bi ko Quraysh gisee fa nadartu fa nadarat ilayya Quraysh wa ila Hamza fa asaabathum ka'aba lam yusibhum mithluha mu ne moom Seydina Omar riwaaya boobu di wax ne après bi ko bi moom Seydina Hamza kon ñu def ñaari raa jullit ñi moom mu nekk ci benn côté bi Seydina Hamza radiyallahu anhuma nekk ci beneen côté bi nee na ñu dem ba ci jàkka ji bi leen Quraysh gisee gis ma man am euh, Omar gis Hamza léegi ak tiitaange goo xam ne masulee na dal lu toll noonu ci tiitaange daal di leen dal xadis boobu noonu xadis la boo xam ne bu daif la mooy ne wérul imaam kii moo ko Abu Nu'aym rahimahullah moom moo ko soloo ci ad-Dalaa'il waaye soloo na ko ci al-Hilya na ko noonu Ibn Asakir tamit soloo na ko mais xadis boobu nga xam ne dafa jaar ci yoonu Muhammad ibn Usmaan ibn Abi Shayba naka noonu tamit moom sax soloo na ko ci taarixam ah, kii mu ne moom mu jële ko naka noonu tamit ah, nga xam ne waaw da ko jële ci Abdu ah, Abdul Humayd mu jaar ci Abdu al Humayd ibn Salih an Muhammad ibn Aban an Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Farwa an abi an Aban ibn Salih an Mujahid an Ibn Abbas mu jaar ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas mu nettali nettali dugg ci lislaamu Seydina Omar ba ñu gisoon ci jataay bu njëkk ba moo continuer li ma wax noonu ne ba mu génnee mook Seydina Hamza kii taxaw ci benn côté kii taxaw ci beneen sàpp te ñu dem bi leen ba dugg ci kaaba gi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam c'était la première fois Quraysh gis leen nag tiit xadiis boobu noonu wérul mooy li nga xamante ne nii ndax isnaad bi moo wérul ndax Isxaaq boobu di ibn Abi Farwa moom tarakahu jamaa wa da'afahu aaxarun ñu bari ci boroom xam-xamu xadiis yi dañ koo baax ñeneen ñi ñu bari tamit ñeneen ñi daal di koy lan daal di koy da'ifal ne dafa da'if te moom nag imaam euh, Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Maaja indi nañ ay xadiisam moom Isxaaq ibn Abi Farwa bi mooy ay xadiis yoo xam ne moom yu mu solo la ne moom dafa da'if moom Isxaaq ibn euh, Euh, abi farwa boobu ibn abi farwa di ishaq boobu waaye tamit am na beneen problème boo xam ne muy muhammad ibn aban te moom mooy al-Ju'fi moom tamit am na wax joo xam ne ne wax ju tuuti la mais li nga xam ne moo da'ifal mooy ishaq ibn abi farwa moo tax xadiis boobu moom wérul te moo taxoon boo fàttale ko ma ne la woon ci jataay bee këni alxaafiz ibn xajar rahimahullah mooy bi mu naan waqiila sammaahu rasulullah alfaaruq biñ naan kan moo tudd yonent bi ale seydna omar radiyallahu anhu alfaaruq euh, alxaafiz ibn xajar ci alfath mu ne waqiila te nee nañu te waxoon naa leen ne loolu mooy façon waxin boobu ci muhaddisuuna yi mooy dañuy wane ne lii am na ak wéradi gu nekk ci wax ji mooy ne bu doon lu dëgër la dañ koy dañ ci appuyé wu ndax ci riwaaye bi nii ma wax nii mooy fi mu ne moom dafa tuub trois jours Hamza moo ko jiitu ci trois jours yu mu tuub loolu noonu moom laa la ne te alxaafiz rahimahullah imaam alxaafiz ci al isaaba beneen téere bi bi mu def ci saxaaba yi radiyallahu anhum dane imaam euh, euh, euh, abd Hamza ibn Abdul Muttalib ci deuxième année bi ginnaaw yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la tuub moo tax ba pare fii nii mooy isxaq bii nii moom mooy ki nga xam ne moo tax mbir mi da'if ndax même bu dee ne ki ci des al-Ju'fi boobu Muhammad ibn Aban wax ji kiiwul mais loolu mooy wane ne wax jooju noonu wérul te wax ji wér xadis boobu wérul li wér mooy lii imaam ibn Isxaaq solo nga xam ne daf yanat bu wóor la bu dëgër la te moom dafa ne xaddasa nii te dinañ gën a ñëw après ci suite yooyu ndax heure bi moo jot insha allahu taala kon ñu gis ne islaamu seydna omar li ci gën a dëgër mooy li nga xamante ne moom la seydna euh, muhammad ibn ishaq rahimahullahu taala moo tax moom bi mu indee yooyu ba pare euh, indi ñaari version yi ñëw ci dugg euh, ci l'islaamu seydina omar ibn al dane lii de mooy li nga xamante ne nii wallahu a'lamu ay zalika kaana yàlla moo dina xam ñaari nettali yi ndax dañu wuute lool moom gis nañ leen riwaayam amuloon benn càllale bu njëkk bi bi mu ne dafa dem dóor sëram jël jàng taaha dem mu ne après bi mu indee boobu dafa indi bii nga xam ne moom mu ngi ko jële ci abdullah ibn abi najih al makki moom mu jële ko ci ata ak mujaahid ñoom ñu nettali ci islaamu seydina umar ibn al ginnaaw gi mu ne yàlla moo xam ñaar yi ban moo ci dëgër te bu dee ci wàllu chaîne wàllu sanad rek bii nii moo gën dëgër mooy bu mujj bi nga xam ne moom lañ gis tey wallahu taala alam ak tamit li nga xamante ne noonu la Seydina Omar daal di feeñale ak lislaamam te dinañ ci gën a ñëw côté boobu luy gina a lii nii imaam Ibn Ishaq riwaaya nga xam ne mu ngi ko jële ci Naafi' mu jële ko ci sëriñam Abdullah ibn Omar moom mu nettali moom mi fekke mbir mi wax ne Seydina Omar nii ba mu tuubee ca suba ga